a'uudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu alsheykhu abul mahaamili alsheykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci ma faraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma fi al <coughs> albaabu thaalith fi ladabi walfadail fi faslun fi shukr maa tajannubika an kulli sabab yufdi li xaatimati su'in yujtanab mu ne bokk na ci li nga xam ne noonee ngay sellale sa ngëm yàlla waaw li nga xam ne feeñ na wax am na lum la ci waxoon mu ne maam ànd na ba léegi ni nga koy eh, ginnaaw rëccu jaamu yàlla goo xamante ne nii daf laa raw topp yàlla ngir boroom ba nga xam ne moom may xéewale moom nga ko waroon a defal nga ci loolee maa ànd ak tajannu bi ka ngay teet tey moytu an kulli sabab ci bépp échelle bépp loo xam ne daf lay jëme bépp sabab boo xam ne yuf di day jëme boroom li xaatimati suu in mooy ci ñaawu mujj lépp lay yóbbu ci ñaaw mujj ñaawu mujj waaw te yonent bi saa saam comme niñ ko waxoon waxoon na ne wa innamal umuuru bil xawaatim mbir yépp ñu nga def seen finition fa lañ koy xaare kon nag di ñaan yàlla mu musal ñu ci mujj gu ñaaw waaw yu ji tanab yoo xam ne lu ñuy teet la di ko moytu dee ko moytu boo bëggee di sellal di laabal sa ngëm yàlla mu ne aadana arrahmanu minha abada bijaahi sayyidil baraya ahmada alayhi afdalu salaati wassalaam wa alihi wa sahbihi lghurri lkiram mu ne nag gis nga suu xaatima gii ma wax nga xam ne del moytu lépp sabab bu la cay jëme mu ne aadana rahmaanu yàlla na borom bi fees dëll ak yërmande daal du ñuy musal min haa ci suu xaatima lépp luy yóbbu ci suu xaatima yàlla nañu musal kon ci li nga xam ne mooy ñaaw ak mujj mujj gu ñaaw yàlla nañu ci musal abad ba faw abada ba faw bi maa ngi koy ñaan nag ca darajaay ah ci màggaayu sayyidil baraaya ka nga xamante ne nii mooy sangu mbindeef yi mooy ahmada di ahmadul hamidin ah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad waaw di leen bégal la Seydina Isa waxoon alayhi salaam waa banu ci yonent boo xam ne mu ngi ñëw sama gannaaw turam mooy ahmad kookee nag la wax mu ne moom ci darajaam yàlla na nga ñu ah daal di musal yow borom bi tabaraka wa taala muccal aar ñu soril li nga xam ne mooy ñaawu mujj gu ñaaw alayhi yal na nekk ci moom ahmad moomu la sayyiduna alayhi salaatu wassalaam sangu mbindeef yi afdalu salaati gën jaa rafet gën jaa sell gën jaa baax assalaatu ay julli wasalaam ak ay sëlmalu borom bi tabaraka wa taala wa alihi yal na tamit nekk ci ay ñoñam wa sahbihi ak sahabaami radiyallahu anhum alxurri ya nga xam ne ñoo pell weex tàll alkiram ci lépp lu dut yàlla alkiram ñi nga xam ne ñoom la borom bi teral léegi nag mu lay wax nag suu xaatima li koy waral ay misaal waaw moom lay ñëw nii mu ne ka xubbi di dunya bilistilaayi fiha bokk na ci liy waral suu xaatima mooy mujj gu mooy sopp lool àddina gii te yàlla taxul waaw waaw mu nekk loo xam ne dafa far noot bëgg àddina goog fiha alal qalbi waaw addina gi bëgg addina moo noot ci xolam dee ci xol bi nekk ca xol bi farankul ay ca toog loolu bokk na ci li nga xamante ni nii bi la raay waay bëgg addina goo xam ne waa ji lu toog sax léeg-léeg di ci ay mbiram waa di tiit ndax fekk amul conscience loolu du mën a tuub du dellu ci boroomam bëgg addina gu gu jéggi dayo boo xam ne mais toog sax bi tiit est-ce na du ko ci fekk waaw laa ilaha illa mu ne yii nii bokk na ci yi nga xam ne day waral suu xaatima waaw xaatimatu suu mujj gu ñaaw waaw fees sa xol bi noot sa xol bi ñu ne ko lool kese la mu ne déedéet mu ne wal inkibaa wal inkibaabi abadan bi sarfi kulli himmatin ilayha bil jam'i wal ma'i ma'a istighraqi qalbin bi tadbirika lil arzaqi mu ne du bëgg àddina gi du manifesté woo kese noot xol bi te loolu nag fala mooy boîte de Pandore fa la musiba yépp di jóge mu ne moo tax ba waa ji du jàjju du diima sax tiit ci li ko li mu nekke wal inkibaa bi daal di sëgg nag abadan ba fa waale yi ci àddina buuf ci àddina rek lépp mbiri àddina la rek waaw waaw sëgg ci rek muur ci nan la koy defee bi sarfi kulli himmatin ilayha di jubaleel dëpp kulli himmatin bépp yitteem ilayha mu ngi ko jëme ci àddina moom daal àddina kese la am soxla fii mu ne bu ñëwoon fenn sax dégg ñuy wax yawmal qiyaam day jóg non yéen da ngeen a fumiste quoi booy yi da ñëw fii ñu lay jéem a booleeg yàlla quoi non booy maa ngi dem bu ñëwee toog wan na waxtaan wu ne mën na cee dugg lu ne mais buñ commencé ne julli jot na léegi nga gis ko mu yooru dem yoonam waaw waaw fekk li ñuy wax yi fi àddina la mën naa toog mais bu ñu waxee mbir yi lu jëm ci borom bi léegi mu yooru wala joxe ngànt lu wane ne moom mënu koo def wala mu jug dem ba ba loolu jeex gaa yi commencé waat seen mbiri àddina football yeeg match yeeg yu mel noonu ak waxi caaxaan mu ñëwaat wal iyaadu billah kon mu nuur abadan ba faw alayha ci àddina mii bi sarfi dal di jël lépp wëlbati kulli himmatin bépp yitteem xalaatam ak lépp sama tool bi sama àdd sama entreprise bi sama liggéey bi sama kii sama kii waa ji ma waroon a jox million bi waa ji ma waroon a jox kii moom léppam lool la te dara ay yàlla ay toog naan ay julli jot na non non non ci ay koor jot na non non non waaye yow loolu daal yoonal ah. yé yitteem yépp mu daal di koy centré jëmale ko ci àddina bil jamee ci ak dajale ko muy dajale alal waaw waaw di dajale alal rek wal manay waaye gis nga bu ko xasee dajale nag da koy xañ nit ñi waaw xuliqal insaanu halua day ñëwaat ida massawu sharru jazua waaye wa ida massawul xayru manwa bu ak ko laal bu ko laalee lu metti muy protester nekk di xunna ko nekk ku saalit fu nekk mu jàmbat ko fa waaye bu ko yiiw ay alal ak yi gënt xéewal ubbeekoo laal ko mu koy tere nekk tere waa koonu xéewal gi day siis ta mer du jox kenn dara loo wax mu ut ngànt te démboo njaay amul woon tus waaw ñi amul tey nag comme que moom moo am muy ut ay ngànt yu tax du leen jox bil jamee di dajale waaw alladi jamaa maalan wa addada ba pare yaxsabu anna maalahu axlada di dajale alal ji rek waaw waaw di ko wàññi rek ci compte yeeg ci waxande yeeg fu ne ba pare jàpp ne looloo tax mu fiy gën sax ci àddina bi mu ne bil jamay nan la jële léppam daal di koy centre delloo ko ci àddina ci dajale gu muy dajale alal wal man'i di ko xañ nit ñi ak àq ya ca war maastixraaqi ak labal boppam xal bi xalbin xolam labal ko bi tadbiirika lil arzaaqi waaw labal yow cams yi ngay labal sa xol ci di toppatoo di am di seet nan ngay mën a teq waaye yow ute lil arzaaqi ci wër sa kese nan lay mën a amee des biens di amasser des voitures yu de luxe des montres de luxe ay montres yoo xam ne yu yu cher la ay ay ay ay ay kër ay lu ne moom yu mel noonu rek ak affaire àddina kese ay yére yu rafet yoo xamante ne bu ko solee fu mu caar gaay ne est yi waaye tamit ay di voyage taqallubuhu fil bilad di wër ci dëkk yi fu nekk mu dem fa yooyu rek nan la koy amee mooy dina fexe xam yan yoon lay jaar di ko settantal ba xam nan lay amee wërsëg yu àddina waaye yëfi yàlla am newu ci mu ne lii bokk na ci li nga xam ne day waral lan lii nii exemple liy waral suu xaatima xaatimatu suu ñaaw mu jugu ñaaw mu ne wa minhu israarul fata ala dunub wa bid'atin ma'a nifaaqin wa uyub mu ne wa minhu bokk na ci ba léegi liy sababal suu suu xaatima ñaaw mujj gu ñaaw israarul fata cam si di wéy di continuer ala zunub ci bàkkaar yi mu nekke ci kaw bàkkaar yi wa bidaatin ak bidaa mooy di def ci diine ji loo xamante ne nii yonent ma lay saasaam tërlu ko fi borom bi tërlu ko fi te amul benn cosaan ci diine amul lenn li ngay def luñ ko mën a delloo ci alquran wala sunna amul loolu mooy bidaa waaw waa ji di wéy ci bàkkaar yi niy def yoonam ne u ci moom cam si loolu bokk na liy waral suu xaatima ak nekk ci bid'a ma nifaaqin ak naafiq gu jéggi dayoo waaw di wane ci biti loo xam ne ak a biiram di wane nit ñi ci biti moo gëm yàlla ndeke biiram mooy yàlla ak bañ yàllaa ci ne ak wéeru ci leneen ak keneen ku dul yàlla wa uyub ak ay ayib waaw ay ayib nekk ci ay ayib taq ay tëy ay làmbu ay ayib yii yëpp da koy waral waaw